A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi. Wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaahi. Ammaa ba'du fa yaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil Maa'ida. Ba'da a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. xurrimat aleykumul maytatu waddam bani laaya bi di jeexee kon ñu ngi woon ci ñetteelu laaya bi fi nga xam ne ci la suñu borom tabaaraka wa taala di leeral ci li nga xamante ne nii moom la waxoon ne ci laaya bu njëkk bi ne daganal naa leen ba bahiimatul anaam di jujur ji dagan naa leen ngeen marce lekk te ji jëfandikoo illaa maa yutlaa aleykum ba mu des li nga xam ne dinañ leen ko jàngal ci biir saar bi moom la ñuy gis na ci ñetteelu laaya bi kon tàmbali woon nañ ko ci jotaay bi ñu génn suñu boroom tabaaraka wa taala ne xurrimat daal dinañ leen xaraamal aleykum yéen jaam ñi ci seen kaw almaytatu li nga xam ne mooy médd kon médd moom waxoon nañuy mbiram nu médd méddoo loolu moom baaxul mooy nit ki manu koo utiliser de waaye nag ci médd am na loo xam ne manoon nañ ko utiliser te gisoon nañu ko lenn mooy dafa jafe dafa naq dafa nekk loo xam ne dafa xaraama jëfandikoo loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko leeral ci bi nga xamante ne nii ci la doon wax ayyuma ihaabin dubigha faqad tahur ci xadiisu mawlaana abdallahi ibnu abbaas radiyallahu anhuma mu ne ayyuma ihaabin bépp der boo xamante ne nii rek dubira daal dinañ koy wulli daal di dinañ koy tani faqat dëgg dëggu tahura daal di dinay laab de ci riwaaye ma ci xadiisu imaam muslim boo mu ne nag ida dubiral ihaabu fa faqat tahur ba léegi ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne nemt bi alayhi salaatu nee na ida dubiral ihaab bés wullee li nga xamante ne mooy der faqat dëgg dëgg tahura daal dinay laab te loolu nag yaataloon nañ ko bi nga xam ne ci lañ nekk ci suuratu naxli lool moo tax ñun duñ ci yàggaan noo nële këne der bi mooy deru médd sax man nañ koo de jëfandikoo ndax loolu la ci la waxoon ña nga xam ne ba mu gisee saxaaba ya radiyallahu anhum lenn ci ñoom ñuy diri xar moo xamante ne nii soxnaam moom moo ko moomoon moom alayhi salaatu wassalaam li sayyidatuna ma eh, yaay Maymuna bint alxaaris alxilaaliya radiyallahu anha wa ardaaha dafa am mennum xaram moo xamante ne nii dafa génnoon àddina nag am nag ci saxaaba yi ñoo xamante ne nii ñun ngi koy diri di ko yóbbu fañ ko war a sànni yonent bi alayhi salaatu wassalaam romb leen ne leen hal lan tafaatum bi ihaabiha ne leen moo xar mi gén di diri nii di ko sànni moo lan moo leen tere jëfandikoo li nga xamante ne nii daal di am njariñoo daal li nga xam ne mooy der bi ñu ne ko ya rasulullah allah saxaaba yoo yële alayhim sa radiyallahu anhum ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow ndaw yàlla yi de innaha mayta ne ko nag ah xanaa xaaral ñu wax la li xew mooy xar mii ñuy diri de moom daa nekk midd mu ne mu ne mu ne yutahiruha al-maa wal qarad ne dina ko laabal der bi der bi ma leen ne xam naa ne waaw ndax ñoom jàngaloon la leen te alquraan nii gisoon nañ ci lu yàgg ca sawratul an maa'ida bañ jóg anam bañ jóge woon te Makka la wàccoon doon wax ne surtout fekkuma ci li liñ ma wax yu li nga xam ne moom lañ xaraamal aji lekk lu muy lekk ba loo xam ne ba mu des loo xam ne mayta la médd kon nag looloo tax ñu ne ko ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam xar mi nga naan moo mënuñoo jëfandikoo li nga xam ne mooy der bi moom médd la de mu ne yutahiruha dina laabal deram almaaw ndox wal qarad ak neb-neb mooy bu ngeen ko wullee daal mooy daal dinay laab kon loolu day wone ne kon mayta xaraam xaramal nañ ko ko lekk waaye ku ko jaay waaye der bi man ngañ koo jëfandikoo ci kaw ñu daal di koy tani te loolu gisoon nañ masala boobu ca suuratu naxli ak waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ak wuute yi am tale na woon waxu al imaam abu yusuf alxanafi nekkoon taalibe ci al imaam an-nu'man ibn thabit di ñu gën koo xam te al imaam abu hanifa radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom waxam boobu mu wax ak az-Zahiriyya yi di ñoom imaamu Daawud ak taalibe mi dal imaam Ibnu Hazm radiyallahu anil jamii loolu mooy li gën a dëgër ci waxu ñeneen ñi mooy ne médd moom bu ñu ko tanee loolu moom baax na ndax waxu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu waxoon léegi kon médd ngoog voilà loolu dañ koo fàtte woon jàmbaas foofu le <coughs> jataay bii ñu génn kon nag mu ne mat kon xaraamal nañ aleykum ci seen kaw almaytatu li nga xam ne mooy médd wa damu ak li nga xamante ne mooy deret léegi kon ñu ngi woon ci jataay bële weesu bi ñu génnoon ñu ngi woon kon walla ci xadiisu mawlaana ibnu umar dañ koo waxta tekkee bu ñu ko woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne uhilla lakum ci yeneen riwaaya yi uhilla lana mu ne kon daal dinañ ñuy dagal maytataan daganal nañ nu maytataani ñaari wa damaani ak ñaari de ak ñaari deret fammal maytataan kantaa li nga xamante ni ñaari médd yi nga xamante ne nii dagalal nañ ñu ko ñun ñii di waa ahlul islaam suñu boroom daal di ñu koy daganal mooy fas samaku mooy li nga xamante ne ci beneen bi al al alxuutu wala alxuut la wax xam nga xuut mooy jën rek wala mooy jën waaye asamaku jën wal jaraadu ak li nga xam ne mooy njéeréer mooy criquet yeeg yooyu kay dañ leen di lekk ñun bu ñu ne <laughs> voilà yow bul ne kii kii ñun xamuñu lool wolo fii ma ne waaw bu ñu ko xamul yow na nga ne daal miinoo ko nañu lanaa fi rasulillah uswatun hasana mooy bu ko xaraamal de bul ne xaraam ne déedéet njéeréer waaw dañ koy lekk kay yow mii boo dee miinoo ko fa nga dëkk miinuñu ko defal ni yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne moom lañu suñu boroom ne moom mooy suñu royukaay inna laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana laqad dëgg-dëgg kaana nekk na lakum ñel leen yeen jaam yi fi rasulillahi ci ndaw yàlla lii sallallahu alayhi wa sallam hasana modèle royukaay boo xamante ne nii bu baax a baax tamat kon nag loole lan la defoon moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ànd ak seydinaa wa mawlaana abu sulayman xaalid ibn al-walid radiyallahu ta'ala anhu wa arda dafa ànd ak moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa ànd ak moom dugg si ci benn ci kër néegu soxnaam yi mu doon yaay maymuna ndax yaay maymuna mi ñu la doon tuddal sànk ne moom la am xaram dee woon ba lenn ci saxaaba yi doon ko diri moom magam kii bokk sëram koo xam ne ñoo bokk ñoo bokk ndey ak baay wooku wala kooku noonu moom <clears throat> alxaaris ñoo bokk baay kooku moo jur seydinaa Xaalid ibnul Waliid ndax yaay Maymuuna bint xaaris nekkoon soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ki nga xamante ne mooy yaayu mawlaana ibnu Abbaas di Lubaaba bint alxaaris alhilaaliya moom ak beneen Lubaaba di nga xam ne mooy yaayu Seydina Xaalid ibnul Walid ndax yaayu Mawlaana ibn Abbaas nekkoon soxnaay Mawlaana al Abbaas ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhum moom lañ doon wax Lubaaba al Kubra moo magoon voilà comme ni ngay gis rek kër goo xamante ne nii ñoom dañoo bari ay Maymuna voilà léegi ñaari Maymuna ñu naan kii Maymuna al Kubra kee Maymuna Suura wala Zaynab al Kubra ak Zaynab as Suura Zaynab mu mag mi ak Zaynab mu ndaw mi loolu gis nga voilà comme noonu la woon nag yaayu yaayu Mawlaana Ibn Abbaas nag moo magoon moo taxoon ñu ko doon wax lu bint al Haaris al mooy ku màgg mooy ki gën a màgg léegi nag yaayu Seydina Xaalid ibnul Walid moom moom muy nga xam ne sërëm la tamit mooy ñoom ñoo bokk baay moom it moom it Lubaaba la tudd waaye as-sughra mooy ki gën a féete suuf léegi nag kër nag kon sayyidina Xaalid ibn Walid dafa ànd ak da yonent ma lay sa sam dafa ànd moom di dugg ci ki nga xam ne tànta ci moom ndax rakku yaayam la wala magu yaayam la léegi nag biñ ñëwee muy soxnaam soosu di sayyidatu Maymuna bintul Haarisi al-Hilaaliya radiyallahu anha léegi nag ñu am luñ ko fa nar a présenté ak lekk guñ nar a jox yonent bi alayhi salaatu wassalaam am kenn ci biir kër gi ci biir néeg bi ne hé wax leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam li ngeen ko nar a jox mu lekk wax leen ko ko ba mu leer ba pare ngeen door ko koo jox léegi nag ñu ne ko ah ñu laaj ko <laughs> mu ñu ne ko lii mbëtt la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waajaloon na bay lekk après mu bàyyi léegi nag bi Seydina Xaalid ibn Walid gisee mun ne ko ah yonent bi alayhi salaam dafa xaram mu ne ko déedéet xaraamul de waaye man fi ma jóge mooy comme que ñoom boobu ñu ngi Medinatul Munawwara ala saakini afdalus salaatu wassalaam mooy fi mu jóge ay Makka yooyu ñoom miinuñu façon lekk bii daal di lekk ay mbëtt léegi nag ci la waxe woon ne man du ma daganal duma xaraamal loo xam ne yàllaa ko daganal déedéet xaraamul lekk leen sauf que man dama mooy da koo da daa mbir mu nekk loo xam ne ah ah euh, euh, dama ko xaw a seexlu voilà loolu la moo tax mais loolu la yow bu dee miinoo li nga xam ne mooy lekk li nga xam ne mooy njéeréer neel miinoo ko voilà loolu mooy sunna loolu la yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon waaye doo tëb ci noonu rek yow fa nga dëkk xamuñu loolu léegi nag nga tëb yow dara teg sharia bi ci loolu daal ne mbir mi kon xaraam na déedéet moo taxoon mu ne ko fi lekk ñaar ci ñaari garab yu bon yii muy li nga xamante ne nii mooy laaj ak soble mooy yéey leen noonu leen lekk toggoo leen yow kooku moom bul jege suñu mosquée yi walla suñu jàkka bu ci jege alhamdulillah ndax fa innal malaayika tata'adha mimma yata'adha minhu banu aadam ndax kat malaaka yi nga xam ne jaam bi buy jàngal quran day neex lool ba ñu dëpp seen gémmiñ ci di jàng gi di déglu ñooñu bu dee gémmiñ ngay jàng daa nekk koo xam ne dafa yëy laaj wala yëyoon li nga xamante ne mooy soble soo xam ne njorul mooy loolu noon gis nga xet gi ni muy lay sonale yow jaam di nga xam ne yow nit ki nekk ci côté waajooju muy wax ak yow ni mu lay salaatu wassalaam di leen lor moo taxoon kon mu wax loo lële bi ko gaa yi di wax mo yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne nekkul fi man may dagan damay xaraamal yu yàlla daganal kon nag mooy dagan nañu waaye nag noonu la leen tudde alxabiisaan kon nag mu ngi noonu le kon nag affaire baa ngoongu kon kon uhillat lana ñun de daal dinañuy daganal amaytataani ñaari deret kon ñaari dereet yoo yële mooy ah kon gis nañu waxoon nañu ñaan mooy euh, jën yi ak li nga xamante ne mooy kon nag mu ngi le waa ma damaan kanta damaan ñaari deret yi mooy fal kabidu wa tihal mooy li nga xam ne al kabidu mooy res xam nga res moom deret la voilà loolu moom daganal nañu ko suñu borom tabaraka wa loolu moo ko seppee yonent bi alayhi salaatu wassalaam a ko leeral ci sunna këne wat aw daman bii wa dam hurrimat alaykumul maytatu wa dam façon deret bii moom bokkul mooy deret li nga xam ne mooy mooy mooy mooy li nga res ci xar ak yooyu nga xam ne loolu deret la waaye dagan naa lekk waaye beneen bi nag ak attixaal mooy li nga xamante ne mooy fërfëreet noonee la ko wolof yi di waxee loolu it mooy deret la waaye loolu dagan naa lekk kon nag ma hurrimat alaykum yéen de daal ñuy xaraamal ci seen kaw almaytatu li nga xam ne mooy médd waddamu ak li nga xamante ne mooy deret léegi nag lii ñu fi jot a wax nga gis ne kon mooy li suñu boroom xaraamal ci lu alquran mooy sunna ñëw na daal di particulariser fekk loo xam ne dafa joy loolu alquran da koo joyal tere ko waaye alquran sunna yonente bi alayhi salaatu salaam ñëw am lu mu ci seppee loo xam ne ci boroom bi la tukkee ndax hadis yu wax yu la comme ne alquran nekkee wax ne yii moom bokk ci kon nag sunna day particularisé li nga xamante ne mooy alquran kon nag looloo tax képp ko taxaw naan man alquran kese laay jëfe lu néew ci sunna moom banaa mooy kooku xamul li muy wax saytaane wax ci xolam di wax ci làmmeñam ci ñëwaat